kon mu ngi noonu kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu dekk ci hadis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu ne wa an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala lam ya'kul rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala xiwaanin hatta maat wa maa akala xubzan muraqqaqan hatta maat rawaahu al-Buxaari rahimahullah wa fii riwaayatin lahu walaa ra'aa shaatan samiitan bi'aynihi qatt kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw hadiis Sayyidinaa Abuu Hurayra bi mu indi hadiisu Sayyidinaa Anas ibnu Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu mu ne ah mu ne waan anasin hadis bi mu ne mu ngi koy jël ci Seydina Anas ah radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee na lam yakul masula lekk allahu akbar masula lekk du tout rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala xiwaanin ci kaw xiwaan ab table ab table la boo xam ne dañ ciy teg lekk mooy table rek bu ñuy teg lekk ab maida waaw mu ne yonent way saa saa masula toog masula lekk ci loolu xam nga table yi gaay yu yu yu am solo lañ ciy def yonent na lay saa saa mu ne masula lekk ci lekk goo xam ne ci kaw taabal lañ ko teg ab plateau <laughs> ab table hatta maata ba ni mu génne àddina eh, nekkul woon buur buur yi du ñu lekk ci suuf teg ci suuf di lekk jamais au plus grand jamais non non surtout surtout wala bu ñëwee ba koy def ñoo seen intimité ñoo seen soxna wala ñoom képp waaye jamais nit ñi ñëw ñuy lekk ci suuf teg ci suuf jamais laal ci suuf wala toog ci suuf teg ci suuf si di lekk jamais Allahu akbar mu ne loolu masulaam yonent bi alayhi salaam masula def loolu waaw. lekk ci kaw taabal ma su koo def hatta maat ba ni nga xamante ne noonu la génn àddina allah <laughs> ah. mu ne waaye wa ma akala xubzan waaye yonent ware saa saa masula lekk li nga xamante ne mooy mburu <laughs> mu ropp boo xam ne bu nooy la genre ñoom pain pain au lait <laughs> ah. ah genre yu nooy yooyee xam nga am na yoo xam buru yoo xam dañu nooy nepp ay façon pain au pain au lait yi noonu lañu mel ni <laughs> ak ñoom kii boobu nu mu affaire boobu noonu mu tuddati brioche voilà <laughs> moso la lekk ñoomin brioche ak ñoomin pain au lait ah <laughs> mooy pain yu nooy même buru yi sax mais bu nooy di nga xam ne dafa nooy mu roq ko hatta maat ni mu génne àddina yonent bi alayhi salaatu wa salaam masula lekk loola allahu mu ne hadiis bi rawaahu al-Buxaari rahimahullah mu ne wa fii riwaaya am na ci lahu boo xam ne imaamul Buxaari ah mooy li nga xamante ne beneen nu mu ko solowee da ne wala raa shaatan samitan bi aynihi mu ne te yeneen ti balay saat saam masula gis shaatan ab gàtt boo xamante ne nii samitan moo mooy samit <laughs> samitan eh, mooy gàtt la boo xam ne bon gaa yi dañ doon jël dañ doon rendi benn gàtt am xar par exemple après dindi der bi duñ ko fees de duñ ko fees mais dañuy tàngal ndox soode ko xoos xoos der bi xoos karaw gi ba mu set wéy ba bépp karaw door ci ne ah ñu jël ko noonu daal di koy miche wi waaw ak der boobu nga xam ne karaw amati waaw mais lii en général nag bu ndaw bi lañ koy def mooy kii yu ndaw yi quoi xar yi nga xamante ne nii dañoo ndawe waaw yooyee moom lañ koy def mais pas ngandema xar yi waaw xar yu ndaw yi en général ñoom la ko araab yi def nga xam ne ñoom seen der yi day nooy day woyof daanaka boo koy boo koy boole ndawal yi day mel ni benn la ndax nooy <laughs> ay yow mii nu ngeen lekk ay mbotee ki façon yu mel noonu wa ah. waaw <laughs> est-ce que xam nga ne ma may la foofu loo xamante ne nii bu la dalee <laughs> loo xam ne sunna la yonent bay saa saa ma ko jàngale nit ki boo jëlee bennum am mennum xar boo xam ne dafa ab bërëb bu jigéen rend ko ndeke dafa amoon doom dafa ëmboon doom jooju daal di faatu mooy liir bi mu ëmb daal di faatu dooni yii medd la sànni déedéet kooku mën nga koo lekk ndax tabaan li ñëw mooy rendik ndayam bi moom dafa faatu mooy dañ koo rendi waale ndax mu ko woon ca biir ba mais dañ gis ne dundutul loolu man nga koo waajal boole ko ci li ngay lekk waaw <laughs> waaw <laughs> ndax dañuy maye ci li nga xamante ni moo topp loo xam ne duñu ko maye ci aslu bi waaw aslu bi mooy yaay bi yaay bi kenn du ko ñëw rek mu miir bi nga ne mu dee noonu mu faatu noonu naturellement nga kii ko mais bii comme que bi ñu rendee ndayam moom après ci lañ trouvé ci biir bi mu faatu kooku moom jarul rendi waaw waaw kon nag fay jëlal <laughs> kon yonent bay saa saam loolu mooy samitan mu ne loolu masu koo gis waaw masu koo gis hmm? hatta maat ba ni nga bi aynihi ci ci ay bëtam ci bëtam mukk masu koo gis xat mukk waaw <laughs> léegi xadiis baa ngi nii léegi nag laaj bi kon premier njàngat waa xadiis bii nii kan moo ko solo nee na imaamul Buxaari est-ce moom donga ko solo mooy beneen côté bi mu wax imaam Ibnu Maaja eh, rahmatullahi alayhi daal na koy solo hein naka noonu al imaamu ahmad ibn muhammad dinañ la waxaale ñoom seen riwaay gën nga a xam nga gën a gis ima riwaay imaamul buxaari bi nag hmm? eh, eh, eh, nii la ko solowe allahu akbar nañ déglu al-Hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abu Ma'mar ci kitaabu riqaaq baabu fadli al-faqr mu ne haddathana nettal nañu Abu Ma'mar bi Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj Maysara al-Basri rahimahullahu ta'ala Ah, moom rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettali nañu Abdul Waaris di Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari Abu Ubayda rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana nettali nañu Sa'id ibn Abi Aruba li Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi al-Basri al-Yashkuri Abu an-Nadr rahimahullahu ta'ala an Qatada moo ko jëlee ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus moo tax ñu naan ko Qatada ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullah al-Khattab al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas radiyallahu anhu jëlee Sayyidina Anas khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lam yakul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala xiwaanin hatta maat wa ma akala xubzan muraqqaqan hatta maat hmm? waaw Allah mburu muraqqaqan yooyee yaatu ta nooy ñépp waaw boo ciy teg sa baaraam bi sax mu liis lool ta nooy <laughs> neexa laal neexa jàllale ah fay loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masu koo lekk jamais <laughs> waaw waaw foofu ba waaw léegi léegi liñ la waxoon xoolal xoolal par exemple al imaamu al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi hmm? eh, mu ne eh, bi mu soloowee lii moom da ni mu ko soloowee mu ngi ko nit atana baabul riqaaq ginnaaw bi ñuy Qataada da kunna na'ti Anas ibn Maalik waaw mu ne ñun de dañ doon dikkal Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo doon seen sëriñ foofu la ca Basra moo doon seen njaati gi nekkoon seen boroom xam-xam ah muy saahibu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam radiyallahu anhu sayyidina Anas qaala Ishaq mooy bon ki nga xam ne ki ci Ishaq ibn Mansur la wax hmm? nga xam ne moom ci moom la ko jëlee moom imaam Ibn Maaja mu ne nee na fekk moom ci bi mu ko nettalee ne la ko nettalee mais tax ndax imaam Ibn a ci ñaari sëriñam la ko jël dana haddathana Ishaq ibn Mansuur wa Ahmad ibn Sa'iid ad-Daarimi rahmatullah alayhima mu ne nag kanta Ishaq bi ma njëkk a tudd moom ci ni mu ñu ko nettalee dane Qataada dane kunna na'ti Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa xabbaazuhu qaa'im te waa yi nga xam ne moo koy defaral mburu ah <laughs> ki koy lakkal ay mburu waaw moom mu ngi taxaw waaw wa mu ne kanta ad-Daarimi mooy Ahmad ibn Sa'id ad-Daarimi sama beneen sëriñ man Imaam Maaja moom dane foofu wa xiwaanuhu mawdu' waaw fekk taabal ji nga xam ne moom la kër Seydina Anas moom lay teg ñi ciy teg lekk mu ngi ñu ngi ko waajal teg nañ ko mooy préparé nañ ko ngir lekk mawdu' du taabal ji moom de toute façon mu ngi fi <laughs> mais mooy waajal nañ ko fa qaala yawman nee na benn bés nag Seyna Anas nañu ñun Qataada ak taalibe yi quoi ña fa newoon mu nañ kulu ñu defar ah maida bi plateau bi vraiment lekk yépp tegu Seyna Anas ne lekk leen fama a'lamu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a raghifan muraqqaqan bi'aynihi hatta lahiqa billah wala shatan samitan qatt mu ne lekk leen kulu lekk leen man de xaw ma ne yonent bari saa saa masuma koo gis xaw ma te masumaa gis yonent bari saa saa mu lekk mburu moo xam ne mu nooy la mooy masu koo gis sax du ko maa raa fa maa alamu man ci li ma xam laay wax anas masuma xam que ne yonent bari saa saa xool na mas naa jël bëtam teg ko ci mburu mu nooy nepp ci bëtam ba ni muy wuyujee boroomam walla shaatan samita du caagante ne moom hein mas naa lekk li nga xamante ne nii mooy shaatan samitan boobee ñu la waxoon mashwiyan nga xam dañ koy mishwi waaw waaw xoos der bi xoos kii bi eh, karaw gi yooyu lépp bu ndaw waaw ñu daal di koy mishwi nga xam ne dara du la ci raw allahu akbar mu ne loolu ci boppam yonent waaye saa saa ma koo gis ci li xam man allahu akbar léegi hadith bi mu ngi nii léegi xadis bi yëpp dañuy delloo comme li ñu waxoon sànni ah gis nga lëkkaaleem moo yonentu bay saa saan ndekk kon ñun ñun ñun ci ñuy fii moom waxuma la masu koo mos rek mais masu koo gis <laughs> la ilaha illallah <laughs> ah lekk ci taabu ñun ñëpp ci taabu daanaka ñu ñu lekk ci suuf xaw naa néew loolu nag tekkiwul na lekk ci taabul dafa xaraam de attention ndax bu xaraamoon Seydina Anas mi nga xam ne quand même moo doon liggéeyal yonent bay saa salaam yonent bay saa salaam yar ko du ñëw joo xam ne dañ fay def nekk waaw <laughs> waaw te uh, waxoon ba ñuy ñaan seen borom ya suuratul Maa'ida bañ borom bi wàcceel ñu maa'idatan minas a dañoo bëgg bi borom bi samaa bopp mooy do attention nag c'est pas que day wàcc ab table noonu rek mu ñëw mooy boo xam ne day lekk affaire yi dañ ciy nekk waaw da ciy nekk garni waaw laaj ko Seydina naa ne ko laajal ñu sa bokk sa sa borom est-ce que loolu nañu ko defal waaw borom bi wàcce ko bu loolu xalaat la du ko wàcceel mais da leen la ixtibaar la boo tax lekk ci taabal mooy ñoom fan lañ faussé sant gañ waxoon ne dinañ ko def après waaw engagement yañ joxe woon yooyu lañ respecté wul suñu boroom moo taxoon mu ne woon Seydina Isa wax leen ne leen ah dinaa ko wàcce de waaye fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin waaw dinaa ko mbugal mbugal boo xamante ne nii du ko mbugal kenn ci mbindeef kon bu xaraamoon borom bi du ko wàcc lekk ci taabal te Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu comme ni ñu ko gisa imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi du nangu këram ñu fay teg loolu kon voilà <laughs> voilà mooy loolu dañ laa dala doon wax lii c'est pour leen leeral ñoom taalibe ñoom Seydina Qataada ñooñu mais ak ñun ñi ci gannaaw kene hakaza kaana ayshu rasulillah naka nii wallahi moo doon dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masula lekk ci kaw taabal waaw mais boo lekkee ci kaw taabal sant yàlla est loolu baax na moo tax Seydina Anas mu am dane benn bis lañ ñëw mu ne ñu lekk leen ndax moom li daal Seydina Abu Hurayra mooy dañoo teg yëf yi ba ñëw bayu lekk xelam dem ci yonent bi alayhi salaam loolu ñu ciy jàng nit ki tamit daa war di fàttale ko nit ñu baax ñi surtout ci jamonoy neex yi taabal yu tegu ah xéewal yépp gi zinatallah yaa ngi nii allati allati axraja li ibadihi wat tayyibati ci kaw yàlla tudd yàlla rek daal li ciy dema ci des mu fàttale ko yonente way sa sam tax mu ne gaa mu ne taalibe lekk leen yéen loolu dañ ci xame ne sëriñ ah këram daa war nekk kër goo xam ne it bu ko mënee bu ko mënee lañuy wax bien sûr ah taalibe yi di ñëw di fa lekk lekk lekk loolu aayut waaw moo tax Seyna Anas ma ne ñu loolu la woon benn jour ñu ñëw fekk tegal nañ mbir mi te tamit dañ ciy jàng ne ut koo xam ne ab boulanger ab boulanger ab boulanger ku lay defaral ay boulanger loolu aayut waaw bu dee am na ndax borom Seyna Anas borom alal la woon yonent lay saa saa ma ko ñaanaloon fàttalikul waxoon nañ fi bi ñuy gis yaayam yaay Ummu Sulaym radiyallahu anha kene euh, tuddoon nañ tuuti kene bi yonent bay saa saa dégmalee Medina lamsaar yi ku nekk di ko indil ay cadeau comme liñ la waxoon kër Seyna euh, Abu Ayyub nit ñi di ko indil lu nekk yaa yaa Umm Sulaym radiyallahu anha dafa ñëw na yonent bay saa saa man de nit ñaa lay jox lu nekk waaye man aw ma dara loolu sama anas mi moom laa jël jox la ko waaw mu lay liggéeyal di di lakk di tax di di di lëkkaloog yow daal di nekk yow saa su ne loo soxla rek mën na cee taxaw yonent bay saa ñaanal ko ñaan yu am solo ñaanal ko gudd fan ñaanal ko bari alal ñaanal ko bari doom waaye ñaanal ko yërmande yàlla mooy àjjana waaw yooyu yëpp Seydina Anas ne yooyu yëpp gis naa ko te bi mujj ñu ngi am yaakaar ne borom bi dinañ ko defal ñooñ ñoo am teggi nag seen borom neew bi mujj moom mooy maa nga àjjana kom ni nga xam ne ñun ñi xamul yàlla bu doon ñun noonu la ñuy wax waaw waaw waaw Allahu akbar waaw waaw waaw sa tadxuluuna al eh, masjid al xaraama aminiina inshaa Allah waaw yé yonent bay sa saab loolu doon wax waaw di ngeen dugg ah al masjid al xaraam muy mosquée bi nga xamante ne borom bi moo ko ah aminiin nag waaw ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen di nekk ñoo xamante ne nii eh, dangeen di dal waaw allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw la tadxulunna al masjid al haram aminiin waaye insha allahu aminiin insha allah boo tekkiwul ne mooy insha allah dina moom de mais mooy borom dee ko waxoon wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah ndax borom bee ko wax mooy day am xam na ne lii day am borom bee ne kon di ngeen fa dugg suba mais teggin ak dox loolu le moo tax insha allah boobu tekkiwul rek eh, bu soobee yàlla waaw mooy insha allah mooy looloo soob yàlla waaw di ngeen duggi te jàkka joojee looloo soob yàlla aminiina ngeen nekk ñoo xamante ne ni dangeen ngeen di dal kon ni gis ñooñu ni ñuy waxe ñi xam seen borom waaw mara sayna anas radiyallahu anhu borom bi nag moo yonent bari saa saa ko ñaanoon alal joojee ak doom yu bari ak yooyu moo tax dafa bari bari woon alal waaw mooy nit ki dee jàppandi na ci moom jekku na ko mu ut ñoo xam ne këram dañ koy liggéeyal ci yenn yi ut benn cuisinier ut koo xam ne moo koy defaral même sax ci wàllu cuisine ñu kii moom ay pâtisserie kese moom da koo recruter mooy xam base laa jël koo xam ne defar katu mburu mu ngi taxaw waaw loolu aayut <laughs> voilà <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu allahu akbar waaw kon daal gis nga dundu yonent baay saar saam mu ngi noonu yii yëpp masu ci masu la lekk ci dara waaw loolu nag ma ne ah non kon lekk ci taabal xaram xaram ndax li anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lam yaqul qatala xawas ala la sinana so na la déet saay ay tey ngaa bàyyi li ngay wax da nga xam li ngay wax Seyna Anas bu xaraamoon moom ci boppam dina nangu ne këram loo am fa yaa ko yow yaa gën xam Seyna Anas sunu sunna wala bi ah? wax naa ne lii li xew booy daa fàttale ko loolu rek mu fàttale ko ni yonent bay saa saa doon dunde ak a wuuteeg ñoom niñ dunde te waxoon na leen ko neewoon na leen man li ma tiit ci yéen xamoon na ne dund gi dina neex ci kanam xanaa wutu moo leen ko wax gisuñu fi keroog bi man li ma tiit ci nekkul ñàkk waaye li may tiit ci mooy ñu ubbil leen ndabi àddina tóor tóor àddina ngeen xëccoo ko comme ni nga xam ne ñi leen jiitu woon noonu lañ ko doon xëccoo mu alak leen comme ni leen alake woon waaw waaw loo xamoon na ne lii lépp dina ñëw te waxoon na leen ko waaye nag mooy na ngeen ci jël loo xamante ne nii rek moo leen di may seenu jaamu yàlla jag waaye nag bu leen ci la tatanafasu fiha bu leen ci xëccoo xër ci ba di ko xëccoo ndax moo taxoon mu ne mu ne woon ñoom Seydina Amr ibn al-As jaaya la tattaxidu daya waaw fa tarxabu fi dunya ñoo kële Ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadiisam bi waaw bu leen jàpp di tabax ay kër di dem rek ak ay ay pàkk saa ne waaw ba aj lool sa xol lool la lay wax ndax lool da lay dax nga xemmem àddina kon nag mu ngi noonu kon al imaamu <laughs> Allahu akbar al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala <laughs> mu daal li ciy teg loolu it manoo ci jàng bala ñoo jàll wama akala xubzan muraqqaq ay galette yu nooy nga yow <laughs> ça veut dire kon galette yu nooy xorom ma ne non laysa bi haram ya hada da'il da' ma taqul xaraamul <laughs> de baal li ngay wax <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu woon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu def ci hadith numéro quatre cent quatre-vingt-quinze hmm? hadith numéro quatre cent quatre-vingt-quinze wa an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batnahu rawaahu muslim rahimahullah ad-daqal tamrun radi kon hadis bii la ci al imaamu daal di ciy teg mu ne waan muy quatre cent quatre-vingt-quinze ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne waan an Nu'maan mu ngi koy jële ci saxaaba buñ naan an-Nu'man ibn Bashir di doomu Bashir radiyallahu anhuma Bashir ibn Sa'd yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar annahu qaala mu ne nee na mu ne al imaamu nee na an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mu ne laqad ra'aytu nabiyakum waat naa ci dëgg dëgg dëgg dëgg gis naa seen yonent alayhi salaatu wassalaam ah wamaa yegidu te dajul woon min ad daqali daqal imaamu Tirmidhi an-Nawawi rahimahullah mu ne ca suuf ad daqalu tamrun nooy mooy tàndarma joo xam ne amul qualité dara <laughs> bu mooy ba gën a baas rek bi gën a ñàkk qualité bi nga xam ne waxoon naa la bañ ko xam nga xadis mel ni gisoon nañ ko ba Seydina Nu'man mu jëla ko woon Seydina Omar radiyallahu anhu nañ ci ñëw léegi pour fàttali ko ndax bii muy tuddoon nañ ko foofu ne ko ne la loolu noonu mu nettali ci Seydina Omar ci boppam moom Seydina Nu'man ibn Bashir ci boppam jëlee na ko ci Sey e, moom ci boppam moo ko gis na ko yonent bi saa salaam waaye pourtant teewul neewul moo man gis naa ko noonu. Ah. aco kon lu may nekk di nettali naan ah, Omar nee na man ma gis ko te ñoo bokk Serigne non non non waaw loolu voilà du la yokk lu dul lu dul yëkkati hmm. la nga xam. nga gis sa mbokku taalibe boo xam ne moo la raw xam ko nga nga nga ne nga ne ah moom de nee ta te pourtant la mu wax yow yow yow gis nga ko allahu akbar waaw al ilmu rahimun bayna ahlihi xam-xam mooy cordon ombilical waaw mooy li nga xam ne mooy lëkkaale loolu la war a doon de <laughs> ña nga xam ne ñoo ko am ne la xam-xam boo xam ne moom dañ ciy tojantey bopp ah su booxun ma la boobu lépp xam-xam xam-xam boo xam ne gars yi dañ ci rayante di ci dul di nekk ku nekk di wàññi sa morom ku jóg rek na après ah waaye sa waaye xamul dara boo gisee masala bi ni ko leerale baaxut voilà en plus déggal faute grammaticale bu baax bi mu def alors léegi moom itam muy xool yow itam say yar kii ko ngeen nekk ci internet bi loolu yéen jamono joo xam ne nit ñee ngi soxla xam-xamu diine nekku ngeen benn jàngale ngeen nekk seen biir ku nekk a ngi xool Euh, la keneen ka def lu dul noonu ba mu ñëw aywa il a détruit cette façon kaddu yooyu ñuy wax rek mooy vraiment sori nañu nasimu sunnati rasulillah waaw waaw gis nga ngelaw yi jóge ci sunnaa yonent way sa sa bu duu boobu bu teey ko sori nañu ko wallahi waaw dafa war a nekk xam-xam waroo xam dañu war teey seen biir soppante ruhamaa na baynahum waaw mu nekk loo xamante ne xam-xam bi da leen di boole waaye du li leen di diviser waaw Seydina Nu'man boobu gisoon nañ ko kon Seydina Nu'man mu ne gis naa seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa maa yajidu te nag trouvé de dajul mi nag daqali ci tàndarma ji nga xam ne radi bu nga xam ne bu basse qualité la qualité bu bi gën a loolu nag alhamdulilah daju ko maa ci loo xam ne dañ ci tàndarma ju mel ne yamla'u bihi batna dina ci feesal bi yoon. a rawaahu muslim imaamu muslim solo na ko bala ñu ñëw noonu waxoon nañ la hadis bi gisoon nañ ko bu mel nii ah xadis 473 boo fàttale ko euh, Seydina euh, mooy baabu fadl zuhdi fi dunya wal hasri ala taqalluli mooy buntu bii ñu génn 55 bi hmm? wa an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu annahu qala dhakara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maa asaaba annaasu min ad-dunya fa qaala laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yadhallu al-yawma yaltawi maa yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu mu ne woon rawaahu nit ñi li nga xam ne moom lañ daj ci l'islam ci ci àddina mooy bu jamono yooyu neex gaa yi di yi di ñëw mu ah, naa seen yonent de fekk da doon xutba nit mu nekk koo xamante ni ab bés mu mu bés ah wala du bari ci bés bi nga gis ko yaltaw yi mu ngi courbé wu waaw mu ngi mu ngi mel ni boo kiiwee jàpp sa biir bi noonu ah waaw xaw a sëgg sëgg noonu dajut li nga xamante ne nii ah eh mooy tàndarma bu basse qualité boobu nga xam ne ñu bari waxoon naa la boo leen ko tegalee ndoxu eh, eh, ñu jàpp ne da leen a yàpp wala iyaazu bismillah loo xam ne moom la ci feesale biiram allahu akbar waxoon nañ la boobu ci lañ la waxoon am Nu'man ci boppam gisoon nu ko ta waxoon nañ ko te waxoon nañ xadis bi nooy xadis bi lépp loo xamante ne nii waxoon nañ ko fee lañuy wax léegi nag sauf que foog ñu def taxrij bi ndax moo xadis bee bokkuñu mooy ñaari xadis la bële ci musnadu Seydina Omar la bokk mooy Seydina Omar moo ko Seydina Nu'man dane Seydina Omar moo ko wax léegi wax joojee Seydina Omar wax lool Seydina Omar dañ koy boolelu mais tamit dañ koy jële mooy Seydina Nu'man mais di nekkale mbiru Seydina Omar mais la Seydina Omar wax ci yonent bay saa saam loolu moo ko wax bu yàlla bii Seydina Noomaan ci moo ko nettali kon al imam léegi premièrement mooy hadis bi kan moo ko solo dañ naan la est-ce que imam Muslim la wax la waaw al imaamu Ahmad euh, solo na ko te loolu waxoon nañ la comme moom da doon xutba waaw waaw ndax ah, kii dinañ dinañ ci ñëw léegi nañ ñëw ci imaamu euh, at-Tirmidhi non imaam Muslim nan la ko solo al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu zuhd wa raqaa'iq mu ne haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'id wa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne sama ñaari sëriñ ñooñu nettali di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Tarif no ibn Jamil d'abord ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi abu eh, mooy al al al al-Baghlani rahimahullahu ta'aala wa Abu Bakr ibn Abi Shayba di Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman rahimahullah al-Absi mawlaahum al-Waasiti al-Kufi rahimahullahu ta'aala qaala ñoom ñaar ñim nee nañ haddathanaa Abul Ahwas mu nekk leen nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'aala an Simaak moo ko jëlee ci Simaak ibn Harb hmm, ibn Aws ibn Xaalid rahimahullahu ta'ala di Simaak ibn Harb Abul Mughira al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yaqulu radiyallahu anhu ma yaqulu alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum mu ne dan Nu'man ibn Bashir laa dégg muy wax waxoon nañ la boobu da doon xutba mu ne alastum ndax nekku ngeen fii ta'amin ci lekk wa sharabin ak i ak i naan yu wute ta baax maa situm lu leen soob ndax gisuma ne looloo xew <laughs> di xutba nit ñi ndax moo ne woon gouverneur Kufa waxoon nañ la loolu ah radiyallahu anhu ah laqad dëgg-dëgg ra'aytu man ne gis naa nabiyakum seen yonent sallallahu alayhi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu mu ne wa Qutayba lam yaz wa Qutayba kanta bi lam yazkur bihi mooy maa yamla'u bihi batna maa yamla'u batnahu kese bihi bi dugalu ko ci mais Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah moo ko dugal léegi ma ne la xadis bii nii kon côté woowu gisoon nañu li nga xam ne moo ci jëmoon waxoon naa la xadis bii da doon euh, xutba comme li nga xamante ne ni al imaamu euh, Ahmad moo ko leeral ci riwaayaam yi foofu Simaak ibn Harb ndax al euh, imaam Ahmad rahimahullahu ta'ala dane haddathana ah, mu ngi ko li ci awwalu musnad al-kufiyin hadith an-Nu'man ibn Bashir ah, premier eh, musnadu waa Kufa lu tax ñu naan ko waa Kufa parce que fa la newoon waaw radiyallahu anhu après le moom Sham bañ ko eh, destitué ñu dem Sham moom an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu moom dane haddathana Abu Kamil imam Ahmad ibn Muhammad mu ne Abu Kamil moom moo leen nettali di Muzaffar ibn Mudrik al-Khurasani al-Anba al-Abnawi rahimahullah qala haddathana Zuhair mu jël ko Zuhair ibn Muawiya Abu Khaythama kii mooy bu ko fàtte Zuhair ibn Harb daay maa ngi la ko wax Zuhair ibn Harb mooy sëriñ ñoom Imam al-Bukhari Imam Muslim waaw bokkuñu ak Zuhair ibn Muawiya Abu Khaythama voilà al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Simak ibn Harb di Simak ibn Harb al-Kufi mu ne yaqulu mu ne haddathana an-Nu'man ibn Bashir yaqulu ala al-minbar ala minbari al-Kufa mu ne an-Nu'man ibn Bashir de moom mi nettali moo doon wax ci kaw minbaru Kufa bi la nekkoon naan wallahi ma kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw qala nabiyukum alayhi salatu wasalam yashba'u min ad-daqal wa ma tardawna duna al-alwan at-tamr wa az-zubd <laughs> sayyidna an-Nu'man mu ne gaa yi eh, fekk mu leen di xutba te jàkkaay Kufa ga moo ne woon monsieur le gouverneur waaw njiit dañ cee xam ne njiit day xam dara ci diine waaw njiitu julli mais boo xam ne xamul dara aaya bu baax sax mënu koo wax xanaa bu élection yi jege ah euh, sax waxuñu affaire diine mais ba nga politiser du diine ji doo xam ne yow dañ fa ko xamoo am benn oustaz bu la jàngal loolu mu bindal la ko ci français nga fexe ba mokkal ko di dam li yàq rek ñëw ngir man yooyu yooyu gars yi war nañoo am quand même benn benn respect ci diine ji ak ak ñuy waxal quoi. oo minimum nga ne non man du ma dugg ci ay naa wax rek wala yu général waaw mais rek mais xam nga politicien bu bëggee gagner moom lu ko gaa wax mu jël <laughs> mu ngi noonu léegi mu ñëw ci xutba di leen xutbal après mu ne leen man de seen yonent sallallahu alayhi wasallam woon di suur ci li nga xam ne mooy at daqal tàndarma ji nga xam ne mooy basse qualité boobu la qualité yi taxu ko woon a kawe te yéen nag gis naa ne yéen moom gërëmu ngeen lu dul ay xeetu lekk ay jooju noonu tuddati waaye euh, euh, euh, lan ma yu yu yu gandu nga xam ne saay boo ci lekkee ñett saay mel ni kuy waaja <laughs> bu dee bu dee bu dee ko ku ku ku bari lekk dem nga suur waaw majub xaw ma maj la waaye ah yéen gis sax <laughs> gis naa ko gis mais dafa dafa sori woon mais. mooy gàtt ak yeneen façon mooy tàmbali may façon la nga gis déglu nuur ji ak yeneen ak yeneen ajwaaj Medina ji yu nekk mooy mu ne yéen nag gis naa ne yéen façon yu bari ak yi nga xam ne façon beurre yeeg yu mel noonu noonu fromage yeeg yéen daal ci yooyu daal <laughs> te yéen seen yonent nii waaw kon nga gis ne kon da doon xutba moo tax beneen kii bi imaamu Ahmad rahimahullahu taala foofu dane eh, eh, simaat dane annahu sami'a an-Nu'man ibn Bashir yaxtubu wa huwa yaqul ahmadu Allah ta'ala fa rubbama ata ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ash-shahru yadhallu yatalawwa ma yashba'u min ad-daqal waaw nekk mu leen di xutba sant yàlla ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo kawete yéegu ah bari waana yonent waaye saa saam nu ngi ko doon dikkal weer waaw mu nekk mujj koo xam ne yalta wi mooy yalta wi bale yatalawwa mooy koo xamante ne nii biir bi waaye da ngay plié wu <laughs> waaw lu tax maa yasma'u min ad-daqal mamul woon suur lool mooy biir bi day metti waaw waaw biir bay metti ndax xiif waaw kon hadis bi nga gis kon xaal yonent bare sa sa li kon xusunatul nga xamante ne moom ci boppam day am biir bi day metti ndax am ñàkk lekk ñun suñu biir yi day metti ndax lekk bu bari <laughs> waaw xam nga ñaar waa ji nga xamante nii moom <laughs> dafa lekk lu bari ba ñu yóbbu ko urgence mu daje faak waa joo xamante ne nii moom ñàkk lekk ko jàpp mu xiif ba ba biir bay metti xamatul fu mu nekk di gis fukki biddiw ñu yóbbu ko urgence ñaar ñooñu bokk même koñ boo mayul sax bokk même xamante <laughs> ñooñu bu ñu gisante woon avant amaana borom bi dina leen muccal ci li leen indi urgence <laughs> mooy kële lekk lu ëpp yoonu ko woon ci dal waaye nag <laughs> kam aka bari waaw waaw waaw ashaabu al butuun al mali'a boroom biir yu fees yi <laughs> ah, nekk fee ñoom di jooytu yoo xamante ne nii keneen kee <laughs> moom moom ñàkk biir bu fees a ndax muy jooytu même metti bi waaw allahu akbar yeneen tubaab yi salaam gis nga kon da doon toog moom biiram di metti ndax natt lekk waaw ndax ñàkk lu mu am sax tàndarma gi gën a kon lan nga may wax ci yàpp yu kawe yooyook yu kawe yooyole allahu kon xusunatul aysh ngoog waaw te loolu waxoon na la am talaali la moo gërëmoon dundu gu mel noonu wa ah. voilà <laughs> waaw <laughs> waaw fàtte waxoon waa ji <laughs> inni uhibbuka ya rasulullah mu ne ko seetaatal li ngay wax mu ko wallahi yonent ma ne ko seetaatal li ngay wax waa ji rafete ñetti yoon mu ne ko kon de bu dee ne danga ma da da da danga maa da danga maa dugg de fa bil faqri tijfafa ah waajalal ñàkk la ga xam ne na moom ngay aaroo ci ñàkk mooy muñ ak gër waaw ah! ndax fa inna al faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayl ila muntaha ndax ñàkk moo gën a jege ci ki nga xam ne moo ma sopp ci waameewu ndox mi wàcc